min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam. fil baabil xaamisi wal ishriin. wa an Xudayfata bnil Yamaani radiyallaahu ta'aalaa anhu annahu qaala haddasanaa rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam hadiisayn qad ra'aytu ahadahuma wa ana antadhiru al-akhar haddathana anna al-amaanata nazalat fi jazri quluubi ar-rijaal thumma nazala al-qur'aanu fa'alimuu mina al-qur'aani wa'alimuu mina as-sunnah thumma haddathana an raf'i al-amaanati faqaala yanaamu rajulu nawmata fatuqbadu lamaanatu min qalbihi fayadallu atharuhaa mithla alwaqt summa yanaamu nawmata fatuqbadu lamaanatu min qalbihi fayadallu atharuhaa mithla athari almajl kajamrin dahrajtahu alaa rijlika fanafida fataraahu muntabiran wa laysa fiihi shay' summa axada xasaatan fadaxrajahaa calaa rijlihi fa yusbixu nnaasu yatabaayacuuna falaa yakaadu axadun yu'addi l-amaanata xattaa yuqaal inna fii banii fulaanin rajulan amiinan xattaa yuqaal xattaa yuqaala lirrajuli maa ajladahu maa adrafahu ma aqalahu wa ma fi qalbihi mithqaalu habbatin min xardalin min iimaan wa laqad ataa alayya zamaanun wa ma ubaalii an yakun baayactu la in kaana musliman la yaruddannahu alayya diinuhu wa in kaana nasraaniyan aw yahuudiyan la yaruddannahu alayya saa'i wa amma al-yawm famaa kuntu ubaayi'u minkum illaa fulaanan wa fulaanan muttafaqun alayhi qawluhu jazr bi fathil jiimi wa iskaani zaali al-mu'jama wa huwa aslu ash-shay' wal waqt bittaa'i al-muthannaa min fawq al-athar al-yasiir wal-majd bi fathi al-miim wa iskaani al-jiim wa huwa tanaffutun fi al-yadi wa nahwihaa min athari amalin wa ghayrihi qawluhu muntabiran murtafi'an qawluhu saa'iyan alwaaliyan alayhi kon al imaamu an-Nawawi rahimahullah ci garab gi ci tool bi nit ñu sell ñi radiyallahu anhum wa ja'alana allahu amin ci jotaay bi ñu génn ubbi woon nañu ko muy buntu bii di chapitre bii garab gi ci tool bi di baabul amri bi adaa'il amaana buntu bii wax ci di digle gu ñu digle di jooxe li nga xam ne mooy kóolute yi kóolute yi nga xamante ne nii moom lañ teg ci saw loos la koy jooxe waxoon nañ ci ci lu gàtt wute yi ci boroom xam-xam yi am euh, waxoon li nga xam ne moom lañ gis ne insha allah mooy li gën a dëgër la yi ñu wax noonu euh, yi nga xam ne diggante borom bi ak jaamam ak yi nga xamante ne moom la borom bi def diggante jaam yi ci seen biir ñoom ñu war koo doxal ci seen kaw waaw kanta an inna aradna al amaanata boo gële mooy taxaw ci kaw suuf euh, li nga xam ne mooy namm namm borom bi euh, li nga xam ne moo tax mu bënd suuf ngir ñu dundal ko ci jaamu ko di ko wéetal te duñu ko bokkaale nekk fi ki nga xam ne yaay nekk xalifaam fil ard waaye nag bu la fi ëndee dalaa am ëndiwula fi nga nekk ci benn désert yow kese daa am ñoom la booleel am ay xuquuq ay àq yoo xamante ne da nga leen koo ameel ñoom ñu ameel leen ko waaw ginnaaw bi nga xam ne yow àq yi la sa borom teg mooy jaamu goo gële yi mu farataal ci yow yi mu sopp ci yow yi mu bëgg nga taxawe ko yooyu yépp day dugg ci amaana goo gële kon alhamdulilah biñ gisee liñ indi woon ci ay laayaat indi ci ñaari laaya yuy leeral loolu lay muy benn wàll ci garab gi muy dugg nag duggoon nañ ci jotaay bi ñu weesu beneen wàll bi tàmbali woon ko muy xadiis yi mu ñu tàmbaloon xadis cent quatre-vingt-dix-neuf mooy ñaar téeméer bu manqué benn mu doon xadis Seydina Abu Hurayra bi yonent bi alayhi salaatu salaam doon wax kene mandargaay naafiq ñett lañ gisoon nañ ko walillahi alhamdu wal léegi nag tey ñu war a dugg ci bu bees mooy xadis bii mooy xadis numéro deux cent ñaar téeméer bañ tàmbalee téere bi ba léegi mooy deux centième xadis mu ne waan Xudayfa mu ngi koy jële ci Seydina Xudayfa ibn al gis nañ ko fi gisatu ko di doomi al-Yamaan muy Xisl wala Xusayl ibn Jaabir radiyallahu anhuma baayam saxaaba la woon moom it saxaaba fii dana radiyallahu anhu waaye mook baayam yëpp ay saxaaba lañ comme niñ ko fi anna radiyallahu anhu yàlla na borom bi kontaan ci moom annahu qaala nee na rasulullah mu ne xaddatanaa nettali nañu rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallama ñaari xadiis mu ne yonente bi alayhi salaatu wa nettali nañu ñaari xadiis qad ra'aytu ahadahuma wa ana antadiru bi ci njëkk gis naa ko maa ngi xaar beneen bi ci des ñaari xadiis yooyu ñooñu mooy yi muy wax nii ci biir xadiis bi <laughs> mooy muy wax mooy bi nga xam ne moom la njëkk a wax ne xadiisay ni mooy bu njëkk bi da leen a wax ci wàllu amaana muy kóolute googale nan la wàcce ci xol yi beneen bi nag beneen bi mooy nan lay deme waaw nan la ko boroom bi di xëccaate waaw di ko xëccaate waaw mooy xadiis boobu mu ngi tàmbale moom lay wax nii mooy annal amaanata nazalat bi ci njëkk fii jazri qulubi rijal mooy nan la ko borom bi wàccee ci xolu nit ñi ci cosaanu xolu nit ñi moom mooy xadiis njëkk beneen bi <coughs> yi di la beneen bi mooy la mooy yëkkati ko amaana dañ koy këccaatin mooy def mu ne gis naa benn bi ah mooy wàcc gi waaw dund naa ñoo xam ne jamono joo xam ne nit ñu wóor lu mu ne maa ngi xaar beneen bi mooy yëkkati ko complètement sinon moom lii muy wax ci boppam muñ demee ba ci biir xadis bi nay gis ne tàmbali woon na waaw ak yëkkati moom tàmbali na mooy fa muy demee ba jeex takk daanaka moom loolu nag àggagu fa waaye <laughs> waaye daal <laughs> euh, mooyoon doyoon na waar kon nag mu ne xadisay ni kon ñaar yooyu la hmm? ñaari nettali yi ñu wax ni mu ne xaddasanaa bi ci njëkk moom lay njëkk nii mu ne yonent ko nettali moom Seydina Xudayfa mu ne haddathana nettali nañu am na boroom xam yi ñu tekkaal ne mooy ngëm loolu ñenn ñi dañ koo bañ léegi gis naa ku na imaam al-Hafiz ne déet ku ku ku nga jàpp ne mooy al al euh, <coughs> al amaana gi mooy li nga xamante ne mooy ngëm yàlla mooy al iman comme ni nga xam ne noonu la ko ñenn ñi di tekkee mu ne non waaw du benn euh, loolu insha mooy li gën a dëgër waaw ndax ca fin ba ba muy wax ci baa ci fin bi sax ba muy wax ne nit ki day mujj nekk koo xamante ne dootoo gis dara xabatu xardalin min al imaan mu ne lool koo gis mu ne qad yufhamu minhu anna al muraada bil amaanati fi hadith al iman wa laysa kadhalik bal dhukira dhalika li kawniha lazimatul waaw mu ne ku dégg lii tam nga fa ngal amaana mooy gëm yàlla comme li ko ñenn ñi tekkee ci hadith bii nii mais mu suñu borom ne li mu yonent bi saa saam ne haddathana Seydina Hudayfa mu ne yonent bi saa saam da nettali nañu anna al amaanata kene kóolute loolu am ñu ko tekkee ne mooy ngëm yàlla nazala dafa wàcc fii jadri qulubi nnaas ci cosaanu xolu nit ñi góor ñi mooy bu nee góor ñi ak góor ak jigéen a ci yam nit ñi léegi loolu noonu mu ne eh, eh, ba muy kii ne da ngay gis nit koo xam ne moom gaa yi dañ koy tagg di wax lu nekk ci moom alors que boo ko seetee ba seet waa ji amul dara wala wamaa fi qalbihi nekkul ci xolam nisla misqaalu habbatin lu tollook li nga xam ne mooy mooy pepp min xardal ci ci ci ci poobar ah min xardalin ci ci ci minal iman ci min iman ci gëm yàlla mu ne loolu nit man na cee comprendre imam al-Hafiz Ibn Hajar ca euh, Fathul mu ne lii nit man na cee euh, comprendre man nañ ci comprendre que ni lim ci jublu kon min iman mooy bil amaana moom lay wax fële rek moom la tudde waat fii waaw mu ne déedéet tam rek walay sa gazalik nekku loolu de bal li am ba def zukira zalika dañoo tudd iman fii li kaw niha lazimatul iman nooy amaana dañ koo tudd ndax dafa moo ngëm yàlla dañoo taqaloo waaw moo tax yonent bi saa saam doon wax naan euh, laa imaana la li man laa amaanata la yonent bi saa saam nee na amul ngëm yàlla mooy ngëm yàlla gu mat sëkk sëkk sëkk te nga xamante ne amul genn kóolute goo mën a am ci moom boo xam ne du du du matal benn du benn kóolute benn loo xamante ne pacte la bu mu am nii yoon boroomam nii ak li nga xamante ne mooy mooy ay moroomam kooku moom moom gëm yàlla am dë- ko matul voilà <laughs> loolu la waaw loolu insha allah mooy li gën a dëgër wuteeg ñi nga xam ne dañoo ko tekkee loolu comme lañ la wax te loolu ku mel ni ñoom al imaam ibnu arabi rahimahullahu taala eh, ñoom noonu lañ ko gisee wallahu taala aalam kon ñu ñëwaatee ci xadiis bi ba léegi yonent bi sallallahu alayhi wa mu ne kon al amaana muy loola li mooy li nga xam ne réceptacle la bi nga xam ne borom bi da koo def ci xolu nit ñi mooñaale leen ko def ñu nekk ñoo xamante ne nii ils sont prêts d'emblée à taxaw ci yi nga xam ne moom la leen boroom bi gàll. xam nga mook fitra dañuy niroo foofu fitratallahi allati fatara an-nas alayha li borom bi mooñaale nga xam ne ay prédisposition la yu borom bi def yu baax. ay xisaal ay jikko yu rafet yum leen defal goo xam ne ñoom waa euh, euh, pa def na ko ci ñoom waaye nag kan moo koy travailler ci ñoom waaw kan mooy feeñal loolu le sax euh, mooy nekk na ci ñoom ba pare mais nga nga fexe gin koo saxal gin koo suuxat sinon boo ko deful gars yi dañ koy soppi moo tax fa abawaahi fa abawaahu ñaari pa waajuram bu dee fetrafe ñoo koy soppi def ko yahuud wala nasaraan yi bu dee muslim ñu nekk muslim muslimay ni ñu nekk muslim woo dee ñaari way mu yàlla ñu nekk way gëm yàlla al amaana la mel borom bi da koo wàcc ci xolu nit ñi mu ne ci jazr léegi jazr mooy lan nasalat dafa wàcc fi jazri qulubi rijal waaw loolu al imam an-Nawawi rahimahullahu taala liñ jàng sànq ci suuf mu ne qawluhu jazr bi fathil jiimi boobu dañ naan ja jiim bi jaabi dangay def ja euh, fatha ci kaw wa iskaani zaalil mu'jama ba pare zaal bi mooy daal bu am tomb bi di zaal da nga koy def sukun waaw mu ne wa huwa aslu shay'i waaw mooy li nga xamante ne mooy cosaanu mbir waaw mooy cosaanu mbir mi cosaanu mbir mu nekk dañ koy wax jazr waaw waaye dañuy wax jazr dañuy wax jizr ñaar yépp la ñuy wax waaw dañuy wax jazr di wax jizr ah. moo tax al imaam an-Nawawi fii nii loolu la wax fii nii ci euh, euh, Riyad bi Riyadu Salihin bi fathil jiim wa iskaani daal al mu'jama mu ne wa huwa aslu shay'i mooy cosaanu mbir mi waaw cosaanu mbir mi waaye ci al minhaj boo demee foofu foofu gën na fa leeral affaire bi nee na amma al jazru fa huwa bi fathil jiim wa kasriha lughatan voilà wa huwa ta moom jazr bi fathil jiim man nga ne ja wa kasriha bu la neexee nga ne ji jizr jizr am na jazr am na mu ne lughataani ñaari làkk la yoo xam ne bu ci nekk baax na ku ci wax kenn du ne eh lu tax mu naan jizr kii dafa juum déedéet juuma ki ne jazr maanaam eh lu tax mu naan jazr te ban jizr laa xamul mu ne ñaar yëpp a baax waaw mu ngi noonu mu ne huwa al aslu voilà loolu mooy eh, eh, loolu quoi mooy cosaan kon mu ne dafa wàcc ci cosaanu xol nit ñi la ko borom bi def moom al amaana bi loolu nag bi leen ko boroom bi moo mooñaalee ñu juddu defal leen ko thumma nazala al quran ginnaaw gi jël al quran wàcc parce que kenn juddoowul ak ak al quran boo àndal déedéet <laughs> déedéet mooy am na ba ngay juddu am na qualité yu borom bi def ci yow yoo xam ne téere bi ma wa bi ma bu dee koo xam ne daa fekk yonent bi ñëwagul mu dund ak moom ah ba na wootee kooku am na borom bi lu mu def prédisposition yoo xam ne te loolu jur Jahl amoon na ko ah sauf que bi ci mu maadu teem la deful loolu côté boobu loolu loolu loolu daal di suuxatu ci moom mukk waaw ñépp ko amoon waaw ba mooy tax nit ki eh, mën a am benn nga mën a am benn confiance ci moom am koo xam ne day mooy loolu da koy am waaye nag environnement bi fa abawaa ñaari waajuram yi ak environnement bi mu nekk. ñoom dañu koy kii ak la muy topp ak la muy suivre dañ koy influencer ba tax da foog ne kii masu cee am dara de wallaahi ndekete yoo wallaahi masoon na ko am waaw bébé rek dañ koo soppi waaw dañ koo soppi mel ni epon boo xam ne dañ koo jël def ko ci deret waaw de soobu fees dellak deret nga def ci éponge fukki fan nga génne ko boo ko weñee deretay génn foog ne éponge bi nii la ma xamel ndekete yoo éponge bi ma su la mel nii de déedéet yorul woon couleur bu xonq bi waaw kon bu dee kuy dund temps yonent bi saa saa kooku mooy borom bi defaloon na la loolu amaana googu waaw léegi nag bi al summa nazala al qur'an ginnaaw bi suñu boroom nag wàcc al qur'an waaw ngir la mooy lii suuxat loolee borom bi def ci waaw. ndax bu dul woon moom da ngeen di réer ndax bu dul woon alquran ñépp sànk waaw loolu moo tax yonent yi alayhi salaam suñu borom yónni leen waaw ndax bu doon ne ku ku eh, li boroom bi def ku fitra gi mu def ci nit ki amaana gii mu yonent yi alayhi di wax doy nag sëkk kon yonent doonul woon jar muy ñëw kon ku ñëw rek yow da ngay ñëw après eh, aywa yow di nga correct ba ni ngay faatoo eh, nekk ci lu neex yàlla déedéet. parce yow boroom bi fi mu la indi la da am ay waajur say waajur sax buñ génne àddina am na ñeneen ñu lay yor ñooñu nag daa am lu ñuy def ci yow loo xam ne li ci ëpp wute nag li yàlla bëgg te li yàlla bëgg kenn mënu koo xam di ko tatone di ko yaakaar ak foog naa déedéet il faut mu wàcc ñoo xam ne ñooñu koy leeral ni lii la seen boroom bëgg lii la seen boroom bañ waaw mu leer nañ ñu door a doxe ci loolu loolu nag ñuy topp alquran yooyu mooy suuxat dina dëgëral yi nga xam ne borom bi moom la ñu mooñaale woon ci lu baax sinon bu ñu ko deful day effacé wu ba nga foog ne fii dara ma su fee nekk comme misaalu éponge bi ñu la wax sànq kon nag mu ne summa nazala alquran ginnaaw bi alquran wàcc mooy borom bee ko wàcc mu def moom mooy sujet bi alquran wàcc waaw fa alimu min alquran ñu xame ci alquran waaw waaye wa alimu min as-sunna ñu xame ci sunna yonent bi alayhi salaatu salaam ndax kilahuma wahyi ñaar yépp wahyun la waaw wahyu la boo xamante ne nii bu jóge ci borom bi tabaraka wa taala waaw Allahu akbar waaw kon mu ngi noonu xam nga ku mel ni al euh, saaxibu tahrir li nga wax sànq moom moom loolu la jàppe woon kii bi euh, tu ne amaana gi euh, suñu boroom di wax nii mooy ngëm yàlla mu ne wa hiya aynul iman waaw bu matee bu matee ci xolub jaam bi rek kook day mën a jóg taxawee ci li nga xam ne moom la boroom bi gàll ci loosam mu mën a koomu Euh, euh, euh, li nga xamante ne nii moo ci kii mais loolu wax nañ ko sànq ne loolu insha allahu taala ginulu dëgër waaw loolu ginulu dëgër saaxibu tahrim boobu nag bu ñu ko jaawaleeg ibnu ashur de ak tahrir li def kii ci wàllu tafsirul quran non non kii ak tahrir bi kii la shara la ab shara la boo xamante ne nii eh, euh, ci saxiixu imaamu muslim voilà moom shara la bokkul ak bële voilà mooy at-tahriiru fi sharxi saxiixi muslim rahimahullah boroom ki nga xam ne moo ko bind nag eh, mooy al asbahaani hmm? moom asbaha la daal di woon cosaanoo muy eh, al imaam isma'il ibn muhammad at-taymiyu al asbahaaniyu rahimahullahu taala al imaamu Nawawi da koy tudd lu bari ak ñoom al imaam al haafiz al ibn Hajar al Asqalaani rahimahullahu taala bokkul ak eh, ki nga xamante ne mooy eh, imaam ibn Ashur mi def at-Tahriir ci xam-xamu li nga xamante ne mooy xam-xamu Alqur'aan kooku bokkul ak kii de voilà ibn Ashur eh, moom taxu koo yàgg noonu. loolu faut pas les euh, euh, ja wa wa walee voilà <laughs> ah, saa saaxibu tahrir kese ñin man nga ci foog ne keneen lay wax ndekete déedéet euh, waxul at-tahrir wa tanwir bu al Shaykh Ibn Ashur rahimahullah kon moom noonu la ko jàppee wax nañ la loolu insha allah gënu la dëgër comme ni al imaam an-Nawawi al imaam al-Hafiz ibn Hajar rahimahullah wax te wax ko léegi kon mu ne alquran wàcc nit ñi fa alimu min alquran ñu jëfee alquran waaw ñu jëfee kala ju xam ci alquran nga xam ne mooy leen di moo leen di wan la borom bi bëgg di leen wan la borom bi tere ñu sori ko tey jëfe la nga xam ne moom la leen borom bi digal te loolu nag mooy li nga xam ne mooy suuxat. mooy dëgëral li nga xam ne mooy amaana boo gële hmm? kóolute yel yàlla tegoon waaye yi nga xamante ne nii moom la def ci seen xol ah seen diggante loolu ñu man cee taxaw waaw waa alimu min as-sunna ñu daal di jëfe tamit li nga xamante ne mooy sunna waaw kon mooy li ñu wax sànk rek kenn mbir mi bul yaakaar ne di jaamu yàlla ci ay tâtonnement wala yaakaar naa que ne yow daal loolu mooy tax nga xam déedéet doo xam ah non non doo xam de alquran moo lay leeral waaw moo tax gis nga ni ñu aajowoo alquran moo raw ni ñu aajowoo euh, naan ak nokki wallahi waaw parce dañuy sànk gan gan dund moo am moo am solo gan dund fi am solo bu dee ne dund la boo xamante ne nii yow de toute façon hein mooy euh, après ilaa jahannama loolu amul solo loolu diñ ko rëccu ëllëg <laughs> moo tax loolu moom euh, amul sens kon nag ñu jëfe alquran waaye jëfe sunnaay yonent bi alayhi salaam waaw kon mooy alquran dafa ñëw ngir suuqat ñu bi def ak mbaax ci gaal li koy gën a moo tax yonent bi alayhi salaam ne woon innamaa bu'ithtu li utammima makaarimal axlaaq dañ maa yebal ngir ma ñëw mottali ten daa ngay jikko yi ça ne veut pas dire moom bi alxuraan bi ñëw kenn masula baax lu baax amul ci kaw suuf déedéet non mooy am na yàlla lu mu defoon ci xolu jaam yi te tamit téere yi fi jiitu woon waaye même téere yooyu laata baleen borom bi di wàcce nit ñoom fi indi woon amoon nañ daraay baax lu ne woon ci ñoom waaw sauf que loolee liñ la wax sànk famu mu juddoo ña ko yar ak ñooñu environnement ba dañ cay jouer alquran nag ñëw ngir leeral lool samp ko mu ne kon alquran ñëw ak sunna ñu jëfe ko wa amilu min as-sunna jëfe ci sunna yonent bi alayhi salaatu wa salaam mooy wax yu bi jóge ci moom summa haddathana nee na lii mooy xadis bu njëkk baa ngokk mooy lim ne eh, haddathana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam xadisay ni bu njëkk baa ngokk mooy kon lal comme niñ la ko waxoon mooy bii ñëw di leeral nan la nan la sunna nan la al amaana wàcc ci cosaani xolu nit la ko borom bi def beneen bi nag mooy bii bi mu ne xadiisay ni beneen mu ne summa ginnaaw gi xaddathana mu daal di ñuy nettali moom yonente bi alayhi salaatu salaam da léegi beneen xadiis bi muy bii naan raf'il amaana bu njëkk bi la la sëy naa ko gis naa parce seen jamono yooyu jamono yonent bi alayhi salaam nit ñi dañoo selloon waaw bari nay naafiq yu fi newoon am na yéeféer yaa ngi foon waa Quraysh ñeneen waa bu arab yi ñeneen ak ñeneen waaye mooy gëm yàlla yi koo gisee ku gëm yàlla da am kóolute ci moom te nekk koo xam ne ku digne de confiance waaw loolu mooy mooy l'écrasante boo gisee ku mel neneen lu nu noonu loolu manoon nga leen a ci ay baaraam mu ne loolu moom gis naa ko moom la naan ra'aytu wa ana antazirul axar kanta beneen bi nag mooy bii muy wax mu ne summa ginnaaw gi waaw haddathana yonent bi saa saam nettali ñu bari an raf'il amaana li nga xam ne nag ci lañuy ñuy yëkkatee li nga xam ne mooy amaana googale kóolute googale nekkoon ci xolu nit ñi naka la ko boroom bi nag di dindee waaw fa qaala nee na yonent bi saa saam ne mu ne yanaamu rajulu an nawma mu ne nit ki day nelaw <laughs> an nawma mooy day tëdd <laughs> fa tuqbadul amaana wal iyaadu billah ñu daldi ñëpp dindi rékki ñëpp dindi al amaana kóolute min qalbihi ca xolo la léegi nag fa yazalu fa yazallu mu mujj asaruha gis nga kii ba jeexitalam mooy bu dara nekkee fenn xam nga bu bu dara yow boo toogee fenn sax ci chaise boo xam ne ci cuir la wala euh, waxuma boo xam ne bant la déedéet wala fer déedéet comme ab boo jógee dina am ay traces yu mu bàyyi ay jeexital waaw léeg-léeg nga tëdd ci basang bu bàyyi ay jeexital ci sa lex bi ah léeg-léeg ñu ñu ñu euh, sa loxo bi ñu teg ci lu diis ah boo bàyyee nga gis mu def ay traces ay rëdd rëdd lu mel noonu nag lay wax mu ne gis nga bu ñu xëccee al fekk nit ki day nelaw rek ñu këcc ko noonu mooy lan ci yéga di joo xam ne sax du ko yëg waaw mooy nit ki da doon amu kóolute jekki parce que seen ñàkk topp lu baax <laughs> waaw ñàkk topp lu baax li mooy ñëw ba loolu daal di suulu ca nit ka mel ni masu koo am waaw wow moom la naan léegi nag bu ko defee nag fa tuqbadul amaana ñu daal di koy yenu fekk mu ngay nelaw waaw ndax dina ndax boroom moom amaana gi lam waxoon rek comme que moo ko rek inna allaha la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ca suuratu ra'd aaya onze borom bi dafay nekkul ah di soppi la nekk ci seen biir ñoom waaw kon mooy lii leen borom bi defaloon ci xéewal mu yàlla amaana borom bi du ko soppi lu dul ñoom du ko soppi du borom ñoom seen seen jëf yu wees moo tax loolu daal di yëkkati ko waaw léegi kon mu ne gaa yi noonu def <laughs> da nelaw waa day nelaw fa tuqbadul amaana min qalbi fa yadhallu mu mujj atharuha jeexitalam mislu atharil ah ah fa yadhallu atharuha misla al waqt jeexital ba mel ni al waqt waqt mooy ba muy bàyyi trace léegi lan mooy al waqt al imaamu an-Nawawi rahimahullah mu ne wal waqtu ca suuf rahimahullah bi taa il musanna taa bi nga xam ne ñaari tomb la min fawq ci kaw ah ci suuf de ndax boobu yaa lay doon mu ne al asarul yasiir loolu mooy jeexital bu tuuti lay bàyyi mooy liñ la waxoon rek waaw boo tëddee fenn nelaw ba jóg mu bàyyi ay traces ku la gis xam ne yee eh, kii da nga doon nelaw parce que am na ay traces yu bàyyi waaw waaw nga euh, euh, kii mooy loolu loolu mooy al al al al al al mooy al asarul yasiir jeexital boo xam ne bu sew la bu tuuti waaw kon nag mu ngi noonu kantaa ciy fële ci al al al minhaj foofu dafa gën a leeral mu ne fa huwa bi fathil waawi wa iskaanil kaafi wa bi taa'il muthanna min fawq wa huwa al-atharu al-yasir mu ne loolu al imaam al-Harawi wax wa qaala ghayru ñeneen ñi ku dul moom ne huwa sawaadun yasir mooy ñuul ñuul gu ndaw bu muy bu bu muy bàyyi bu ñuul ñuul mu ne waqiila waaye wax nañ ne huwa lawnun couleur la boo xam ne yahdusu day xew muxaaliful law lil lawni alladhi kaana qabla couleur la boo xam ne day ñëw bu ñu dindee mbir ma dafay bàyyi trace boo xam ne wute na ak couleur ba nga xam ne moo fa nekkoon waaw comme que amaana dafa leer la woon ci xol léegi jëf jëfuwaay ji yu ñaaw tax boroom bi xëcc ko ci yëgadéem fekk sax mu ngi nelaw afa amina ahlul qura <laughs> ndax waa waa gox yi dañoo ñoom ñoom am nañu kóolute sama daru mbugal dikkal leen fekk leen waxum naa imun ñu ngay nelaw mooy ci yëgadi lañ ne woon bi ñuy xëcc li nga xam ne mooy amaana te jógewul fenn lu dul ci seen ñaaw jëf léegi mooy comme que leer la woon buy dem nag bu ñu ko xëccee lan moo koy remplacer ay ñuul ñuulay commencé ñëw loolu lay wax ne ñenn ñi loolu lañu wax ne mooy lu ndaw loolu noonu lay ñëwee par ndànk-ndànk mooy comme le yonent way sa sa lool daa di Seydina Abu Hurayra bële ah ca kallaa bal raana ala qulubihim ma kaanu yaksibun kallaa jàjjur raana daal dinay xomaat bi qulubihim ci seen kaw xol yi maa la nga xam ne kaanu nekkoon nañ ci kaw suuf si yaksibuna doon ko euh, sàkku ci ak caay-caay ak mooy yàlla voilà mooy ndax xolu jaam bi daa mel ni feuille blanche dafa yonent lay saa saa am ne waa ji saabu